min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ xadis numéro cinq cent dix-huit juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñett bim ne woon wa an abi abdillah jaabir ibn abdillah mu ne mu ngi jógee ci abi abdillah jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu eh, anhuma wa ardaahuma bim ne ba'athana rasulullahi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de moo ñu yebaloon wa amara alayna aba ubayda mu daal di def mu daal di ñuy jiite ki nga xam ne mooy abu ubayda amir ibn al-jarrah radiyallahu ta'ala anhuma wa anhu wa ardaah lan lañ doon defi mu ne natalaqa iran li Quraysh dañ fa demoon ngir di intercepter dem dabi jàppi benn njëgg moo xam ne caravane boo xam ne waa Quraysh di kuffaaru Makka yi zaadahallahu sharafan ñoo ko moomoon léegi foofu lañ yemoon taxawoon nañ ci kene lii moo doon ghazwatu siifil bahr wala sariyatu siifil bahr noonee la siiwe comme ni nga xam ne noon la ko moo abu abdillah al-hafiz muhammad ibn eh, muhammad ah, ibn isma'il ah, <laughs> al-Bukhari rahimahullah daal di tuddee noonu indi hadis bi lii nag kon ñu continuer mu ne ci Riyaad bi kon ñu ngi kon gisoon nañ na talaqaa iran li Quraysh taxawoon nañ ci ba gisoon eh, liñ ci gis ak li imaam al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu daal di wax ci al-Fath mu ne nag ñu continuer mu ne wa zawwadanaa jiraaban min tamra mu ne yeneen tubaab saa saam nag bi mu ñuy yebal wa zawwadanaa mu daal di ñuy jox yóbbal mu yóbbal ñu defal ñu provision jiraaban lan mooy jiraab yeneen al imaam an-Nawawi ci mu ne al jiraabu wi'aa'un min jildin ma'ruuf wa huwa bi kasri al jiim wa fathihaa wal kasru afsah mu ne al jiraabu wi'aa'un am ndab la wi'aa'un ab récipient la ah, wi'aa'un ab defukaay la ma'ruufun min jildin yoo xam ne ci der la waaw ñoom seen ndab yi li ci ëpp ci der la woon waaw der li ëppoon ci seen ndab yi ci der la woon moo tax mu ne aljiraabu nag benn la woon ci yooyu ndab la woon boo xam ne ci der la woon ma'ruuf bu ñu xamoon ñoom bu ñu xamoon la voilà mooy naaru saak jëfukaay boo xamante ne nii mais ci der la waaw koo xam ne ci la ñuy def lekk yeeg yu jëm yooyu ah léegi nag mu ne wa huwa bi kasril jiim jiim bi dangay ngay kasrani ji waaw maska suuf wa fatiha waaye ja tamit mën naa nekk dañuy wax jiraab di wax jaraab waaye mu ne wal kasru afsah waaye ji gii bi mooy li nga xam ne moo gën a fasaa mooy li nga xam ne moo gën a euh, euh, soutenu mooy langage soutenu bu rab yi Euh, euh, ji bi mooy bi langage soutenu bi gën a kawe kon nag ñu continuer kon lii la leen yeneen bay sar sar daal di woon jox comme provision mooy euh, besace boo xam ne saag soo xamante ne nii ci der defal leen ci loo xam ne tamran ay tàndarma mu ne lam yajid lana ghayra turu amuñ woon jotuñoon leneen lu dul lii lii nag boo demee ci surah yi comme ñoom al imam al hafiz rahimahullah ñu ngi koy leeral ndax yeneen riwaay yi mooy wane ne ñoom amoon nañu dara mooy ne yonent bay saa saam da a jox da leen a jox yóbbal pour ñoom ñëpp waaye ku nekk ci ñoom ba ngay génn di dem ci xare bi la nga amaale woon ci wàllu lekk ak yooyu waajaloon nga sa bopp dañoo dem nag ba ku nekk la nga yoroon daanaka jeex mu des rek li nga xam ne moom la leen li leen yonent bay saa joxoon ci la am na yoo xam ne dañ noon ñu bari la ndax da leen doon sëqal sëqaloon def bi mu demee ba mbir di tuuti di tuuti di tuuti di wàññeeku ah Seydina Abu Ubayda nag xam ne léegi ni ñuy def mooy par benn tàndarma tàn benn tàndarma voilà la leen doon jël di jox moom lay wax nii li ci tegu mu ne fa kaana Abu Ubayda bi affaire bi ñëwee nag ba wàññeeku bu baax waaw mu ne nag fa kaana seen provision ñoom yi ñoroon seen yóbbal yi ñoroon jeex mu des bii nii mu ne Abu Ubayda nag bii woo ñu defe woon te yonent bay saa saa ma ñu ko joxoon yóbbal bii mu ne fa kaana Abu Ubayda mu ne Abu Ubayda radiyallahu anhu nag nekkoon na yu'tina doon ñu jox tamratan tamra doon ñu jox benn tàndarma topp benn tàndarma waaw loolu mooy benn ku nekk benn tàndarma la la doon jox waaw qaala nee nag ma ne fa qultu ma laaj ne ah kayfa kuntum tasna'una biha mi yéen lan ngeen doon def benn tàndarma benn tàndarma pour nga dund ci par bis benn ngeen doon def loolu kan moo laaj laaj bi xam nga hadis bii nii imaamul Nawawi indi Euh, boo demee saa imaam muslim moo imaam muslim moom riwaa imaam muslim ni moo tax mu ne rawaahu muslim foofu abu zubayr ah di muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashi al-asadi mawlaahum al-makki nekkoon àndandoowu sayyidina jaabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ne fa qultu fii ah noo ngay gis. waaye boo demee ci ki nga xamante ne nii mooy riwaaya bi nga xam ne moom la ci al imaamu al al al al al al al al al nu mu tuddati al ñi ko jële ci Jaabir dafa bari ku mel ni Wahb ibn Kaysaan jële na ko ci moom al Qurashi mawlaahum al Hijaazi al muallim al muaddib moom daal na koy jële ci wax moom Wahb ci Kaysaan ci Seydina Jaabir waaye ku mel ni Amr ibn Dinaar moom i tamit daal dina koy solo jële ko ci Seydina Jaabir eh, te loolu te gis nañ sànq wax nañ la ki nga xam ne mooy eh, Abu Zubayr hein eh. léegi nag imaamul Hafiz Ibn Hajar rahimahullah kon moom bi may saraa hadis bii nii ci ghazwatu sayfil bahr mooy càllale bi ci imaamul Bukhari yi indi imaamu Malik moo ko jële ci ñam di Wahb ibn Kaysaana waaw muy Wahb ibn Kaysaan miñ la wax sànq an Jaabir moom mu jël ko Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu foofu mu ne fa qultu comme fii maa tughni ankum tamra waa mais mu leen di jariñ léegi looloo tax Imaam al-Haafiz Ibn mu ne loolu fii day leeral que ah, ah, kon ki laaj laaj bi mooy eh, Wahb ibn Kaysaan ci lay mooy feeñal yenn riwaay yi nga xam ne. boobu dafa ñëw xa waxul kan moo laaj am ku laaj fa qaala rajulun ya aba abdillah <laughs> wa ayna kaanat at-tamratu taqa'u fi min ar-rajul waaw ndax li nettali foofu te imam al-Bukhari rahimahullah wax naa la suñ ko indi dafa bari indi na ko ci fil jihad waaw mu jaar ci Hisham ibn Urwa foofu dafa am ñoo xamante ne daa am ku laaj ne waa ya aba abdillah benn waay waa yow doom bàyyi abdillah moo doon dàkkantalam mooy bi gën a siiw moom sëy naa jaawe mu ne mais benn tàndarma lan loon def lan la doon ci kenn ci yéen bu ko lekkoon koy jariñ ah <laughs> waaw waaye gis nga fi mu ne loolu da ciy leeral kon Wahb ibn Kaysaan la sauf que mooy mën na nekk moom wala moom dafa laaj Wahb ibn Kaysaan laata tey naa Jaabir di laaj keneen tamit laaj muy Abu Zubayr ndax fii ci Sahih imaamu Muslim ah moom dane man fa qultu man kayfa kuntum tasna'una biha waaw ma ne man Abu Zubayr ma laaj naa Jaabir kon ñu ñëwaat fi ñu ne woon kayfa kuntum tasna'una biha kon xam nañ ne minimum ñu laaj ñaar lañ wax boobu nu Kaysaan ak Abu Zubayr man na nekk Seydina Jaabir ba ko njëkkee nettali wax boobu nu Kaysaan moo fa newoon Abu Zubayr new fa woon te laaj laaj ba Abu wax boobu nu Kaysaan ne man maa laaj ne mais mais loolu lan lay joxe ci kenn ci yéen. waaye mu nettali ko beneen yoon boo xamante ne ni Abu Zubayr moo fa nekk moom mu ko woon ca mbooloo ba moom mu laaj laaj ba kële laajoon wax wum na kay sana wala mu ñu nekk ci même même kii laaj ko ah ko doon laaj mu ne waaw man tamit mu mu ne waaw eh, waaw loolu tamit ma ne lool lool lool lan leen di jariñ lool lan lan leen di manal voilà kon mu ngi noonu noonu ngay dajale mbir yi wallahu ta'ala a'lam mu ne kayfa kuntum tasna'un jàngat yi nag biñ ko waxagul léegi parce que gis nga hadith bi nii la ilaha illa allah wop wop wop wop wop wop wop wop hadis bu bari ay njàngal la ci wàllu loo xam ne dina neex ñi nga xam ne ñoo jan fay ak juuf ak ngom ak xeet googale nga xam ne lekkaleen ja <laughs> ñoom lekk bu da donc la ñuy ci kaw suuf presque <laughs> waaw mooy eh, ci wàllu lekk yi waaw nañ ko gis léegi après surtout yu jëm ci wàllu meddum géej ak yooyu ah <laughs> <laughs> meddum géej <laughs> moo tax Imaamul Buxaari di ko bokk na ci bërëb yi ko di kitaabu zabaa'ih wa sayd waaw waaw foofu indi na fa xadiis bi waaw ngir uh, di wax lool Imaam Muslim uh, dina ñëw ci fan la ko indi léegi bu ko defee bu ñu baree ci bu ñuy def taxrij bi nga gis na kon daa jëm ci wàllu lekki kitaabu saydi wa zabaih waaw wa ma yukalu min al xayawaan foo noonu la ko tudde waaw <laughs> léegi bon bunt yi yi suraax yi ñoom imaam Nawawi yi def ibahatu maytaatil bahr waaw daganu meddu géej gi waaw loolu mooy kon hadis bi day traité li nga xam ne mooy meddu géej loolu insha allah ay masala yoo xam ne dañ ko war a gis ci biir insha allahu taala Euh, def in den ramasser insha allahu taala kon Seydina Abu Zubayr ñu ñëwaat fii ndax hadis bi imam Muslim la moo solo te foofu Abu Zubayr mi mooy Abu Zubayr imam Muslim bo solo na ko tey Amr ibn Dinar daal di al-Makki miñ la wax sànq ne imam al-Bukhari it jëlee na ko ci moom mu jël ko Seydina Jabir moom lool imam Muslim it indi boobu moom la teg ci hadisu Abu Zubayr bi mu jële ci ki nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy Seydina Jaabir ibn Abdillah ha ha eh, eh, kii bii nag eh, arme bi bo boo nañ dem ñëwagul ñëwagul ñëwagul nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem akbar <laughs> mu ne kon nag ma kon fa qultu man Abu Zubayr ma ne Muhammad ibn Muslim mais kayfa kuntum tasna'una biha mais ma laaj sëriñ bi di Jaabir ibn Abdillah ni ñu ko nettali radiyallahu anhu mooy wax nañu saahibu Jaabir àndandoom la woon bokk ñu gën a takkoo woon moom moom ñoom Amru ñii ñoom wax bu ñii jële ko ci moom waaw léegi rahmatullah ala jami nee na ma ne mais mais mais yéen du ngeen ma <laughs> fa takfina na ma ne ko mais namussuha Seydina Jaabir ne ma mais dañ ko doon macc kamaa yamussu sabi comme ni nga xamante ne bébé bi liir bi noonu lay macce weenu yaayam di nàmp ñun noonu lañ doon jàpp benn tàndarma di ko macc noonu waaw summa ginnaaw gi nashrabu alayha min al bu ñu defee benn tàndarma bopp ndox lañ ko doon feccale feccale suñu biir yi fa takfiina ila al waaye loolu noonu nga xam ne ñi koy nettali muy ñii <laughs> dongoy saxaaba yi ah jamono nag ginnaa neex ubbi ya yeneen tubaab saa saam doon wax am na jamono yii sëy naa jaabir bi ko nettali ñii alal yi ginnaa bari waaw alal am na moo tax ñoom dañoo dañoo amoon problème mu imaginer naka la la ëpp nit surtout ab armée mooy nekkuñ sax ci dëkk bi ah mais ab armée da a dem ngir xare gi ngeen dem ku nekk ci waa armée bi benn tàndarma lañ ko jox par bis. loolu da leen a jaaxaloon il n'arrivait pas a imaginer comment ça se passait ak ña doon lekk waa armée boobu soldat yooyee wala ñooñu xarekat yooyu mais comment il faisait <laughs> moo tax ñoom Wahb ibn Kaysan sëriñu imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati daal di laaj laaj bi waaye Abu Zubayr yi daal di laaj laaj bi ndax jaaxle gu ñu jaaxle <laughs> waaw waaye Seydina Jaabir ne ñun tàndarma boobu ñu doon jël dañ ko macc comme ni gone gi liir bi di macce weenu te ñun après ndox lañ ci doon teg summa nashrabu alayha min al ma waaw ñun naan ci ndox waaye gis nga li muy tuuti noonu fa takfiina yawmana ila lay doon nañu téye suñu bés bi doon nañu ba guddi lo lii bokk na li tax imaamu Nawawi indi hadith bi fii ci baabu fadl al ju' wa xusunati al aysh wal iqtisar ala al qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min hudud an nafs wa tark ash shahawat waaw li bokk na tax mu andi ko fii mooy tar dund am nit ñi seen dund waxoon naa la ñun du moom benn benn <laughs> da doon noonu ah. moom ay quelque tàndarma la doon jox gaa yi <laughs> ñu naan ndox <laughs> waaw nga taalibe mii mu yónni leen ci xare ak xare la nga lay daj nga tumuranke fu sori te taxes mais lii moo lay dal quoi waaw léegi mu ne waaye doon nañu dal waaw ndax barke bi jiraabu yonent bi saa salaam bi mu leen defaloon al baraka waaw waaw loolu dinañ ci ñëw tamit insha allah mu ne wa waaye bon xam nga ne lool kese mu ne wa kunna te nekkoon na nadribu bi asiyina al xabat nekkoon nañ gis nga suñu yat yi ñoroon waaw dañ ci doon dóor al xabata mooy lan mooy lan al imaamu an-Nawawi balaa lool namussuha waaw. namassuha ci suuf mu ne qawluhu namassuha mooy dañ koy màcc mu ne bi fathil miimi boob waxal alhamdulilah bul wax na mi bul wax na mu miim bi na mooy maba après nuun bi maba da nga koy fat maska ca kaw rëdd waaw kon na massuha lool kon voilà ko naroon a tëb mu ne léegi wal xabat kon dañ doon dóor ak suñu yet yi alxabata lan mooy xabat al imaamu Nawawi mu ne waraqu shajarin ay feuilles la yoo xam ne feuilles yu garab la mooy xobi garab yoo xam ne maaruuf yu arab yi xamoon la takuluhul ibil nga xam ne xontum euh, kii la giléem yi la giléem yi ñoom moom lañ leen doon waddalal utal leen ko di leen ko xonte di leen ko jox ñu koy lekk loolu garab yooyu imaginer loo xam ne dañ na na yow xar yeeg bëy yi wala gëléem yi ñoo koy lekk lan lañ koy doy lan lañ koy doy Seydina Jaabir dañ ci doon jël mooy dóor ko ci garab yi mu wadd al bi usiyina ak suñu bant yi ñoroon alxabata garab googee léegi lu ngeen di doyee feuilles yi xob yi bu ñu waddee summa nabulluhu bil ma sana kula ginnaaw ga ñu daal di koy humecté mooy wis ci ndox ba mu tooy ci ci xobi garab yooyu nga xam ne gëléem yi ñoo koy lekk ah sana kuluhu ñu daal koy lekk Allah <laughs> xam nga lii xulunatul aysi waaw ñun fan lañu tegee waxuma feuille <laughs> <laughs> maire bi wax <laughs> maire bi wax oh, naa dañu commencé affaire mais jeexul mais daa daa amoon discussion mais mooy mu ne waaw kon de quand naa ak salade yi ma ne ko bokkul ak salade si de nekk feuille non non salade si daa neex salade si te ñii ci kaw mooy loo xam ne rab yee koy lekk gëléem ñun salade si salade ah man boog sama xam-xam. way yaa ma ci war a gën xam lépp luy lekk moom dama la koy bàyyil waaye man aw ma fenn foo xam ne fu ma xamee wala fu ma yëgee ne am na ñoo xam ne dañuy bay salaat ngir di ko jox seen fas yi wala seen xar yi wala seen gëléem yi wala loolu pour nit ñi na façon ñax mu nooy la ba bare baax ci santé alors que fii nii gëléem yee koy lekk mooy ñi nga xam ne garab gi ci kaw comme kàdd yi ñu xam àll bi da ngay ñëw bàcc mu wadd bu waddee nga koy jox sa sa xar yeeg yooyu di ko for di loolu mooy ay xëy yoo xam ne c'était destiné pour gëléem yi ñoo koy lekk ñoom moom moom ne tollu nañ ci <coughs> ñàkk am luñ lekk mbir yi néew ba ay xobi garab lañ doon dóor mu ngi mel ni tey ñu ne la dagga dóoral ci miimaa gi miimaa gi wàcc <laughs> nga jël wis ci ndox di yëy looy kay wàccu xanaa kii daa am ko dal <laughs> miimaa gi ne li ñu yàq kii lu ma koy bu ma koy yëy sax moom mu rocc sama làmmeñ wi sama tuñ yàqu mooy ñun parce que ñun dañoo beñewu da ci ci ci xéewalu yàlla yi dafa ubbeeku waaw ada waxoon naa la ko la ne ci mbir yi daa gën a naqari waxoon naa la li tax mu naqari ci ñun inflation ñun ñoo ko lëgéej ñun suñu yaa naan yi la parce que borom bi may nañu suuf may nañu ndox may nañu xel may nañu lépp léegi nan nga mën a nekk ci réew mu mel ni Sénégal yor fleuve du Sénégal fleuve yi nekk foofu ak ndox yeeg taw yi am at yi nga mën a arrosé lépp xam-xam war nekk lépp Ah suuf am na lépp am na waaye ñuy jéeg jéegaane li ñu war a lekk lu ñu war a dunde loolu bu ñu amee problème loolu suñu affaire la suñu biyaanaani la waaw suñu biyaanaani la ci beneen affaire la kon mu ne lañ doon dóor alxabat feuilles wadd xob yi wadd ñu daal di cay humecté li nga xamante ne nii mooy mooy eh, ndox après daal di koy lekk armée bii nag ndax lii alxabat yi moo tax ñu ko doon woowe jayshul xabat euh, temps yee nee boo fàttale ko way ñu ngi doon gis euh, li nga xamante ne mooy hadith sayna euh, Sa'd ibn Abi Waqqas bi mu naan man maay ci njëkk tirer ab flèche hein ci ki nga xamante ne mooy ci yoonu yàlla loolu bañ koy gis waxoon nañ ne mooy dañoo bu ma juumul bu ma juumulaa ah, mooy hadith cinq cent bi inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah wa laqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'amun illa waraqul hubla wa hadha as-samur hatta in kana ahaduna la yada'u kama tada'u ash-shaa' ma lahu xilt hadis boobu noonu mooy hadis juróomi téeméer bi bu ma juumul daa mel ni dama ne woon mooy jaysul xabat non du jaysul xabat c'est que def nañ lu mel nii waaw def nañ lu mel ni mooy lekk ay fëy mais hadis bii nii bii nii bu sëy ñoom sëy naa jaabir bii eh, moom la Abu Zubayr ne ci riwaaya maanaam Abu Zubayr ah eh, mooy am nga imaam Muslim rahimahullah da koo indi nii hadis sëy naa Abu Zubayr la njëkk après mu teg ci hadisu sëy naa Amr ibn mooy Amr ibn Dinar bi nga xamante ne nii moom la jële ñoom ñaar ñëpp Abu Zubayr jële ko ci seen sëriñ Jaabir ah Amr ibn Dinar ko tamit ci Jaabir ci riwaaya Amr ibn Dinar dane fa asaabanaa juu'un shadiid hattaa akalnaa al-xabata fa summiya jaysh al mu ne keroog gis nga armée boobu ñun Jaabir saxaaba ya ci àndoon mais daf ñoo dal juu'un shadiid mais xiif gu tara tara tara tara tara tara tara tara tara hatta akalna al xobat ba ni nga xam ne moom la ñu lekk keroog xobi garab yooyu nga xam da nga koy bàcc ak sa yat ci kaw garab gi mu wadd nga xam ne ngir gëléem yi la nee na ñu lekk ko nee na fa summiya ñu tuddee euh, euh, armée boo bële ah jayshul xabat mooy <laughs> euh, mooy nu mu tudd armée bi nga xam ne da doon da doon lekk eh, li nga xamante ne ni mooy eh, eh, alxabat mooy feuilles yooyu mooy xob yiñ la wax voilà moo tax boo déggee ñu naan sariyatul xabat wala jayshul xabat voilà mooy mooy bii ndax li nga xam ne dekkoon nañu ci ñàkk di lekk bay lekk li nga xamante ne ni kon mooy armée bi non seulement dañ koy woowe siiful bax waaye sariyatul xabat wala jayshul xabat moo tax Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma mu wax ko kon ne moo tax ñu tudde woon li nga xamante ne mooy euh, xare bi euh, jay fa summiya jayshal xabat voilà lii mooy jayshal xabata ah. voilà bu doon fëli damaa waxoon loolu loolu euh, njuumte la boobu dëgg la lii daloon na leen ñuy lekk xob waaye ci dëgguñ ko woon boobu waaw waaw ndax bële sëy naa kii biñ gisaat sànq rappelé ko cinq cent hadith cinq cent bi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dane ñun ma rasulillah dama xare an ñu doon nañ an xare ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam alors que fii ndawal yàlla li àndu ci woon waaw ndawal yàlla li àndu ci woon waaw wa laqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hubla wa hadha as-samur loolu dane ak yeneen ci balay sa alors que jayshul xabat bi yeneen wasalaamu alayhi daal du wucc woon ànd kon mu ngi noonu léegi nag kon ñu continuer kon gis nga liñ doon dund lii itam ci xusunatul aish tarub dundaay ak li nga xamante ne mooy mettitaay dundu bay lekk li nga xamante ne ñàkk am loo lekk bay lekk ay xob yoo xam ne ndox nga ciy wis di ko yëy yoo xam ne xob yoo xamante ne nii c'était pour gëléem yi loolu chameaux yeeg ñoomin dromadaires yeeg façon yoo yële waaw léegi mu ne nag bi mu demee noonu kon dañ ci doon summa nabulluhu bil maa'i fa na'kuluhu qaala fantalaqna ala saahil al bahr léegi nag ñu wëy <laughs> continuer suñu yoon ci xare bi ba àgg ca tafes saahil al bahr waaw mooy tafes xam nga nañ taxaw léegi saahil al bahr gis nga waa Quraysh waa Quraysh <laughs> nga ne mais iru Quraysh lu muy def ba ba ba ba ba ba saaxilul baxri sax lu muy def ba tafes mais tafes gudd naa parce que mooy boo jógee fi nga xamante ne nii mooy Makkatal mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman sawaay dañoo seen li ëppoon wa kaana ammata wala ammatu tijaratihim ila Sham comme li imam Ibn Ishaq ma wax benn bés <laughs> ne li ëppoon ci li nga xamante ne mooy euh, euh, seen seen commerce yi Sham lañ ko doon defee dëgg la rihlat shitaa'i wa sayf muy Yaman ak Sham ne Sham foofu la mbir yi gënoon a neexe te fa lañ gënoon a miin fa lañ ëppoon luñ doon dem fa la mbir yi doon gën a doxe waaw haythu Hiraql haythu Qaysar azim Rum waaw <laughs> fa nga xam ne Hiraql Qaysar li nga xam ne mooy eh, azimur Rum léegi nga ne mais ñoom buñ jógee Makka di dem Sham xam nga seen yoon direct Médine lay jaar doloon jaar Yasrib mais comme que dañoo amoon problème ak jullit ñi gis nañ ne wax wa rappelé nañ ko ci hadith bi weesul ba suñu boroom joxee digal jullit fay fayu ñoom ñi doon muddu xataala ko duma ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé di yónni ay sariya waaye moom ci boppam di génn bu déggee ne am na njëggum waa Quraysh buy romb mu daal di dem intercepter ko dem ngir jàpp ko ngir nangu la fa ne waxoon nañ la tamit rappelé woon nañ boo fàttoon li Abu Jahlin al-mal'un daal di woon wax keroog bi mu dajeeg Seydina Hamza ci sariya Seydina Hamza bi ba Majdi ibn Amr ad-Damri daal di dox seen diggante ba xare amul mu dem def contrat di waa Quraysh ne leen def leen attention ndax kat Muhammad ak asxaabaan yi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an suñu suñu suñu njëg yi suñu léegi nag nañu moytu suñu commerce bi ñuy def Sham nañu def attention waa Quraysh dañ doon gën a dañ doon gën a après boobu waaw léegi moo taxoon ba Badar du Badar loolu la woon Badar Abu Sufyan xam nga bi muy dem yonent way saa ngi jëkk na génn mu rëcc ngir dab bala ñoo dem mu nangu alal ja mais ba mu demee yëg ne dem nañu àgg nañ àgg nañ saam ba ñuy wala retourner ki na yónni woon ñoom ñoom bas bas ibn am euh, euh, ñoom bas bas <laughs> waaw waaw ñoom Seydina ki nga xamante ne mooy Talha ibn Ubaydillah ak ki nga xamante ne mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ngir ñu dem radiyallahu anhum jëli ji li nga xam ne mooy ay information ci caravane Quraysh bi nga xamante ne nii alal waa Quraysh ju bari moo ca nekk Abu Sufyan ak Maxramatu ibn Nawfal daal di koy jiite ñoom ñaar ñëpp mujj nañu tuub moom góor gi Maxrama fàttali nañ lay mbiram taaye moom mooy baayu al-Miswar ibn Maxrama waaw magum arab la woon moo xamante ne nii bi muy génn àddina cent quinze ans la amoon euh, vay boo fàttale ko loolu lañ leen keroog Maxrama